amma ba'd fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wasalaam fi lbaabi arrabici wa talaatiin bacda almi'atayn wa an abdillahi bni amri bni al-aas radiyallahu anhuma anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yughfaru lish-shahiidi kullu dhanbin illa ad-dayn rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala wa fi riwaayatin lahu alqatlu fi sabiilillahi yukaffiru kulla shay'in illa ad-dayn qaala al-imaam al-haafidu an-nawawiyu hujjatul islaam rahimahullah di ñëwaat ak ñun ci buntu bi nekk di wax ci fadlu baabu fadlil jihaad buntu bi wax ba léegi ci ngëneelu jihaad ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu hadith mille trois cent onze mu ne woon wa an anasin radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala maa ahadun yadxulu al-jannata yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa lahu maa ala al-ardi min shay'in illa ash-shahiid bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna ñu war a continuer ci sa 234 ba léegi hadith 1312 mu ne waan abdillah ibn amr ibn al-aas mu ne mu ngi jële ci hadis bi ci abdallah abdillah di doomi amr ibn al-aas ñoom ñaar ñëpp nekkoon sahaaba doom jeeg baay ji radiyallahu anhuma anna rasulallah ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama qaala nee na yughfaru li shahidi dees nañ jéggal ki nga xam ne mooy ki martyr bi ki faatu ci toolu xare kullu dhanbin bépp bàkkaar bu mu amoon des borom bi des na ko jé bos borom bi dina ko jéggal bu nee yughfaru kan mooy jéggale <laughs> ah, mooy yàlla waaw kan mooy jéggale bàkkaar yi ku yàlla mooy boroom bi ah day na dinañ jéggal shahid bi martyr bi ki faatu ci toolu xare bépp bakkaar ba mu des nag ah, li nga xam ne nag mooy bor ah bor bàkkaar la <laughs> <laughs> xaaral dinañ ñëw ci lool <laughs> mu ne rawaahu solo na ko hmm? muslim al imaam muslim abul husayn mu ne wa fi riwaayatin la am na neneen lu mu ko solowee moom imaam muslim rahmatullah alayhi mu ne al qatlu foofu nii la kàddu yi ñëwee dane al qatlu li nga xamante ne nii mooy ak faat ak faat Euh, fi sabilillahi ci yoonu yàlla faat ci yoonu yàlla yukaffiru day far kulla shay'in lépp rek waaw lépp lépp bàkkaar lépp rek illa dayn lépp lay far lu ñuy far lu baax li lay far <laughs> comme bële rek day xam ne bàkkaar la lay bam des bor waaw nag moom daf ko fee nekkul daka daka waaw lool moom di ka daka far mooy faru ko de waaw loolu nag moom faru ko foru ko faru ko kon nee na noonu la ñëwee léegi laaj bu njëkk bi mooy hmm? eh, léegi est-ce que al imaamu muslim kese moo ko solo ñu ne la hadis bii de sëriñam kese ku ci jiitoon muy al imaam Ahmad ibn Muhammad indi na ko ci Musnad Abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma al-imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala moom eh, eh, eh, riwaay bi kii wax bi imaam An-Nawawi njëkk indi après mu teg ne wa fii riwaayatin la ñaar yooyu la tegale comme ni nga xam ne ni ko imaam An-Nawawi indee noonu la ko imaam Muslim defe woon lu jiitu te xadis buñ ci paree bi mu ci teg bu Seydina Abu Qataada 1313 nag boobu moo jiitu woon ñaari xadis yi ci saxiix bi moom imaamu muslim buntu bi nga xam ne moom la suraax yi def baabu man qutila fi sabilillah kuffirat xataayaahu illa ad-dayn voilà buntu bi nga xam ne képp koo xam ne faaj nañ la ci toolu yàlla dees na yoonu yàlla dees na la faral say bàkkaar ba mu des bor boobu xadiis sayna Abu Qataada bii ñëw après bii lay njëkk indi après mu teg ci ñaari xadiis sayna Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma yooyu kese ñoo nekk ci buntu boobu nga xam ne shuraax yee ko def imaam Muslim moom kitaabul imaara la ko def buntu bi shuraax def baabu man qatala man qutila fi sabiilillah kuffirat xataayaahu illa ad-dayn al-imaam Muslim rahimahullah mu ne haddasanaa haddasanaa Zakariyaa ibn Yahyaa ibn Saalih al-Misri rahimahullah mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Zakariyaa ibn Yahyaa ibn Saalih al-Misri li Zakariya ibn Yahya ibn Salih ibn Yaqub al-Qudaa'i Abu Yahya al-Misri al-Misri al-Qaadi juge la woon rahimahullahu ta'ala génn àddina li nga xam ne mooy l'an deux cent quarante-deux rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana al-Mufaddal imaam Muslim ne yaani ibn Fadala mu ne nettali nañu moom Zakariya al-Mufaddal mooy al-Mufaddal imaam Muslim nee na kim ci jublu nag mooy di doomu Fadala di al-Mufaddal ibn Fadala ibn Ubayd ibn Sumaama rahimahullahu ta'ala Abu Muawiya moom it al-Misri moom it juge la woon moom tamit al-Qitbaaniyu rahimahullahu ta'ala an Ayyaashin mu jëlee ci Ayyaas di mbokkam tamit ah huwa imaam Muslim ne ta Ayyaas bi mooy huwa ibnu Abbaas al-Qitbaani comme moom ma eh, Mufaddal muy Ayyaash ibnu Abbaas al-Qitbaani al-Himyari Abu Abdirrahim ñii na Abu Abdirrahmaan al-Misri nga gis ne càllale waa eh, kii la waa Misr eh, rahmatullahi alayhi kon mu ngi noonu loolu lu leer la an abdillahi moom Ayyash nag mu ngi génn àddina la 133 rahimahullah kon ba léegi ñu ngi càllale waa misra wa mu ne an abdillah ibn yazid ibn abdirrahman al-Hubuli mu jële ci abdallah ibn yazid ibn abdirrahman al-Maafiri ñii ne al-Hubuli al-Misriyu rahimahullahu taala lancan la génn àddina kàll bi waa Misr lañ moom it Misr la ne woon an Abdillah ibn Amr mu jëloon saxaaba bi di Abdallah ibn Amr ibn al-Aas ibn Waa'il ibn Haashim ibn Su'ayd ibn Sa'd ibn Sahm ibn Hasiis ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghaalib al-Qurashi as-Sahmi Abu Muhammad ñii ne Abu Abdirrahmaan ñii ne Abu Nasiir eh, gisoon nañ fi yaayam nag moom xam nga ko raayita <laughs> la bint Munabbih nga xam ne keroog gisoon nañ ci Riyaad bi bi mu ne ma sama yaay eh, Abdallah ibn Amr dañoo newoon doon jooyante suñu benn mbaar doon ko defaraat yeneen saa saa romb ne ñu ne est affaire bi xaj na fi quoi waaw <laughs> te waxoon nañ la eh, yaayam mi bokkoon na ci jigéen ñi nga xam ne ñoom la waa Quraysh wala ñoo mobiliser woon seen bopp kerook Uhud ngir daal di ànd ak Hind bint Utba nekkoon seen chef. ngir ñu gën a soññ seen góor ñi ba tey ñu jël revanche Badar yaayam mii di royi to moom Abdallah ibn Amr ci la bokkoon waaye mujj na bokk min sahabiyati rasulillah alayhinna afdalu salati alayhinna uh, uh, ridwanullah kon Abdallah ibn Amr ibn al nga xam ne moom daa ne woon na Makka ne woon na Sham tamit ne woon na tamit hmm? Euh, am na moo tax am na sax ñu ne euh, moom euh, Misr am na ñu ne fa la juddoo am ñu ne déedéet Ajlaan la juddoo am ñu ne Misr googu fa la génne àddina voilà ba léegi bon nga gis ne kon sàll bi waa Misr la am ñu ne déedéet Taïf am ñu ne Makka am ñu ne Sham bokk ci Abadila al arbaa ñeenti Abdallah yi nga xam ne ñoo noon seen jant njollooru jamono muy Abdallah ibn Abbas Abdallah ibn Umar Abdallah ibn Az-Zubayr ak Abdallah ibn Amr radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum uh, di doo di saxaaba di doomu saxaaba moom nag dañu wuute ngan di wuute kañ la génn àddina waaw kañ la génn àddina loolu ngan dum wuute la waaw am nañu ne 63 la génn àddina am ñu ne 65 am ñu ne 67 am ñu ne 68 am ñu ne 69 am ñu ne 73 am ñu ne 77 waaw gis nga wuute yu rëy la. radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu Abdallah ibn Amr ibn al-As anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yughfaru lish-shahiidi kullu dhanbin illa ad-dayn voilà ñu ne yeneen saa saam nee na yughfaru dees nañu jéggal lish-shahiidi kullu dhanbin bépp bàkkaar rek boo xam ne def na ko contracté woon na ko illa ad-dayn moom des li nga xam ne mooy eh, bor. mu ne léegi ñu xool wa fi riwayatin lahu bi imam an-Nawawi wax mooy hadith bi ci imam Muslim teg rahimahullah mu ne wa hadathani Zuhayr ibn Harb mu ne te nettali na man dong cette fois-ci sama sëriñ di Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala al-Baghdadi génn àddina la 232 am ñu ne 234 wallahu ta'ala a'lam qala mu ne hadathana Abdullah ibn Yazid al-Muqri mu nekk ñu nettali mooy Abdallah ibn Yazid eh, di ibn Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki Abu Abdirrahman al-Muqri al-Qasir al-Ahwazi al-asl rahimahullah waaye Basra la newoon al-Basri nekkoon na Makka waaye mujj gi daa newoon fële nga xam ne mooy Basra Makka ak Basra la ne woon génn àddina la 213 am na ay wute yu ci am rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Sa'id ibn Abi Ayyub mu nekk ñu nettali mooy Sa'id ibn Abi Ayyub di Sa'id ibn Abi Ayyub gis nañ ko fan yee Miqlas Abu Yahya al-Khuza'i mawlahum al-Misri rahimahullah génn àddina la 161 am na ay wute moom tamit yu ci am rahmatullahi alayhi kon moom nag moo ko jëlee muy Sa'id ibn Abi Ayyub mu ne haddathani Ayyash ibn Abbas Ah, bii nag eh, eh, bii Ayyash moom lañ gisoon sànq muy moom la ko Mufaddal jëlee woon muy Ayyash ibn Abbas al-Qitbani Ayyash ibn Abbas al-Qitbani al-Himyari gis nañ ko sànq rahimahullahu ta'ala an Abi Abdirrahman al-Hubuli gis nañ ko sànq rahmatullahi ala al-jami' Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla shay'in illa ad-dayn mu ne ak faat ci yoonu yàlla ni dem di xare ñu faat ko ci yoonu yàlla loolu de day far bépp lépp rek ba des bor waaw alhamdulillah kon taxrij baa ngi noonu noonu la ko al imaamu euh, al imaamu ah al imaamu euh, muslim daal di indee noonu la indee léegi nag mu des kon ginnaaw tax taxriij bi nii euh, boo fàttale ko xadiis bi mu ci teg mooy xadiisu Seydina Abdallah ibn Amr nañ ko wax après euh, waxaale euh, yenn njàngat yi nga xam ne boo waxoon nañ ko foofu mais gine tuuti rek ci wàllu wi insha allahu taala kon al imaamul kon nañ xaar teg ci beneen ndax boobu dañ ko gisoon bu njëkk waxoon nañ ci moo taxawoon nañ ci xawoon nañ ci yaatal mais daa am yenn côté yoo xam ne parce que li la wax fay hmm, du ma leen a sangul ba pare fàtte saa bopp <laughs> am na xadiis yoon dama naan la gisoon nañ wala nga déglu ko bu dee bii balaa bii di ñëw lool nag waroo xaar ñu la koy wax saasu ne bu dee buñ jotoon a gis da nga koo war a def waaw man naa premier noonu laay def waaw bu ma ko deful rek mooy dama koo fàtte wala waaw fàtte moo tax. Euh, du ma ko dégluwaat waaye sinon bu ma gisee xadiis boo xam ne gisoon nañ ko dama koy dégluwaat ba pare surtout euh, liñ naan jàngat yi lépp lees ci waroon a wax waxoon nañ ko ci bala nga wax loolu mooy est-ce foofu waxoon nañ ko li tax nag lu bari ma koy def mooy au début boo fàttale ko euh, siira bi kii boog nu mu naan siira bi kii bi xadiis yi nii doonuñu woon yaatal surtout bunt yu njëkk yi voilà loolu nag Euh, laay bañ est-ce que daluñu feneen tamit boo xam ne yaataluñu woon même bu dee après bon xam nañ ne yaatal nañ mais à partir de kañ lañ commencé yaatal yaatal loolu même bu dee lool am na sax dama koy dégluwaat bu dee sama xel euh, euh, fàdduwul fàdduwu ci ba pare moo tax bi ma ko dégluwaatee gis naa ne am na yenn masala yoo xam ne moo ja baax na ci ndax hadis bi ci kaw biñ gis nii léegi nii ñu gis ko waaye nañ ci teg xadis bi ci tegu nga xam ne gisoon nañ ko ba pare inshaa allahu tabaraka wa taala kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahu allahu taala muy xadis mille trois cent treize mun wa an abi qataadata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaama fihim khatiiban fadakara anna al-jihaada fi sabiilillahi wal iimaana billahi afdalul a'maal faqaama rajulun faqaala yaa rasulallah ara'ayta in qutiltu fi sabiilillah tukaffaru anni xataayaay fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naam in qutilta fi sabilillahi wa anta saabirun muhtasibun muqbilun ghayru mudbirin summa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kayfa qult qaala ara'ayta in qutiltu fi sabilillahi atukaffaru anni xataayaaya faqaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na'am wa anta saabirun muhtasibun muqbilun ghayru mudbirin illa ad-dayn fa inna jibrila alayhi salaam qaala lii daalik rawaahu muslim rahimahu llahu taala voilà xadis bii la ci teg mu ne waan abi qatada mu ngi jële sayyidina abu qatada al-Haaris ibn Rib'i ibn Baldama al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu farisu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li saa sallam qaama fihim xatiba ko yenente ma ne saa saam dafa mas a taxaw ji ñoom daal di leen sermoné daal di leen defal ab xutba fa zakara mu tudd moom yonente ma ne saa saam anna al jihada fi sabilillah kene jihaad ci yoonu yàlla wal imaana billah ak gëm yàlla ñaari yi afdalul a'mal ñoo gën ci lu ñu joyal ci jëf yi léegi fa qaama rajul am benn waay bu jóg fa qaala mu ne ya rasulallah a ah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ara ayta mooy xabaare ma wala gisoo in qutiltu waaye yonent sallallahu alayhi wasallam bu nga faatee fii sabilillahi ci yoonu yàlla tukaffaru anni xataayaay mais yonent sallallahu alayhi wasallam sama bàkkaar yëpp dañ ma koy faral ah waa ji da cay jële comme que nee na ci yoonu yàlla ak gëm yàlla ñoo gën ci jëf xanaa kon jëf yooyu moom waa mais kon xanaa man moom bu ma ko defee moom des na ma faral nag saay bàkkaar ah yeneen saa salaam fa qaala lahu rasulullah ndawal yàlla saa salaam ne ko naam ah kay in qutilta bees la faatee fii sabilillah ci yoonu yàlla wa anta saabir fekk nag condition yi ah fekk da ngaa muñ muhtasibun te sa muñ goog ba ngay jàkkaarloog noonu metti na xam nga waqu sihaami ak bal ak tomahawk yeeg mitrailleur yeeg ba les bombes lancées par laser ak yooyu metti na leen kii regroupé fenn ñu ne leen bëm te xam nga ne bomb yi fu nekk la mën a jóge ah mais teewul nga góo nga nga nga muñ téye fa sa bopp muhtasibun loolu nga koy def bi ci yaakaar ngërëmu yàlla fay yàlla kese gis nga condition yi muqbilun nga dëgmal waaw nekkul da nga doon daw de ñu ne dóor la bal ci doq fekk na nga doon daw déedéet muqbilun ghayra ghayru mudbir fekk sa xaal bañ lay faat da ngaa dégmaloon ci noon bi waaye nekkoo woon ku leen woon gannaaw di fàq di daw waaw lii daal boo ko defee dañuy ba say bàkkaar yi nañ ko far summa qaal léegi mu wax yoneen saa sam ne ko nag après mu ne ko rasulullah yoneen ndawal yàlla saa sam ne ko kay faqul ne ko loo wax sax waxaatal nga ne nga ne ngan mooy waxaatal ba sa laaj bi qaala waa waat ne ara ayta waa yeneen saa saa doo ma xabaare xoolal rek in qutiltu bu dee des ma faat fi sabilillah ci yoonu yàlla atukaffaru anni xataayaay ndax day far samay ndax des na ma faral samay bàkkaar fa qaala lahu rasulullah ndawal yàlla saa sallam nag ne ko naam wa anta saabirun répétel ko fekk nga muñ muhtasibun ta sa loolee sa dëgmal gaak sa ñëw ca toolu xare baak loolu lépp nga nekk koo xam ne kenn kese la tax a jóg mooy ridallah mooy wajhallah am ngërëmu yàlla ak la borom bi dige ca pay lool rek muqbilun nga nekk koo xam ne aji dëgmal nga ghayru mudbir koo xamante ne nekkoo ku wane gannaaw waaye nag illa dayn ba mu des bor dina far yépp ba mu des bor fa inna jibrila ah, alayhi salaam qaala li zalik mu ne ko nag ndax jibril oh, al malak waaw ah, alayhi salaam yal na mucc di du deñ di nekk ci moom yal na boroom bi jàmm ah di nekk koy euh, assister saa su ne ah qaala lii daalika ah Jibril moomu de mooma wax lii Allahu akbar Allah Allah ah <laughs> mu ne nag rawaahu Muslim hadis bii de imaamu Muslim rahimahullah ah moom moo ko. Euh, moo ko solo hadis bi en fait dafa romboon gisoon nañu ko euh, romboon nañu gisoon ko hadis deux cent dix-sept voilà ci chapitre bi nga xamante ne moo doon wax vingt-six chapitre vingt-six baabu tahrim az-zulm wal amri bi radd al-mazalim ah deux cent dix-sept moom lañ ko gisoon walillahi alhamdu wal minna ne woon dina ñëwaat hadis mille trois cent treize lii mooy mujjeelu yoon boo xam ne lay ñëw mooy ñaareel te di mujjeelu yoon ca lañ ko gisoon gisoon masala yi nga xam ne ñoo jëmoon ci wàllu adday ne fii surtout hadisu Abdallah ibn Amr bi jiitu nag euh, ñu taxaw ci côté yi nga xam ne gisuñu ko woon jotuñu ko woon brosser brosser nañ ko mais jotu la euh, yaatu noonu mooy kon premièrement ñaari hadis yi suñu lëkkaale ak suñu bunt bi nga xam ne moom lañ nekk di wax baabu fadlil jihad ngëneelu bunt bi wax ci ngëneelu jihaad dañu naan suñu xadiis yi seen lëkkaaleeg liy wax ngëneelu jihaad mooy dafa leer mooy jihaad kon day far bépp bàkkaar moo tax yonent bi saa saam ne yughfaru lish-shahiidi kullu dhanbin illa ad-dayn yughfaru des nañ jéggal lish-shahiidi ñeel ki nga xam ne moo génn àddina kullu dhanbin bépp bàkkaar dañ ko koy faral illa naa ba mu des li nga xamante ne mooy bor ci beneen riwaay bi al qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla shay'in waaw faat guñ la faat ci yoonu yàlla day far bépp bàkkaar loolu mooy amul benn bàkkaar boo xamante ne moom la ci génne ludul bi mu wax waaw ludul bi mu def mooy lan mooy ad dayna Allahu akbar mooy ad dayn kon gëneelu xare ci toolu xare bañ yoonu yàlla bañ fas la bépp bàkkaar boo doon traîner da koy far waaw da koy far te loolu eh, yasmalu kulli zam day lamb bépp bàkkaar bépp génnewu ci dara bépp bàkkaar boo xam ne àq nga boo am sa digganteeg sa borom boo xam ne mataloo ko wala defoo ko wala am nga ci rëq-rëq loolu da koy far waaw ndax kii daa jël li gën a précieux comme nañ ko gisoon hadis waxe woon hadis bii ñu génn li gën a màgg fi moom muy dund parce que dund moom benn nga ci am te lépp looy def daa fekk nga amuk dund bés bu sa dund bu deñee mooy sawaay jeexal nga waaw waaw ida mata ibnu adam inqata amalu waaw bu doomu aadama bi faatoo ay jëfam dog na ba mu des yi waxoon ak yeneen waaw kon loolu noonu dafa nekk loo xamante ni nii lu rëy rëy la ko man lépp la lay faral amul dara mu lay bàyyi waaw akbar mu ne ko ba mu des bor ci riwaaye bële lim ne waa ji waaw bu sëy naa bu Qataada bi xadis boobu bokk du riwaaye xadis la bu wuteeg bi ñu nekk ndax bee beneen xadis la bu Abdallah ibn Umar Abdallah ibn Amr radiyallahu anil jami' foofu nag mu ne ko ba mu des bor waaw dinañ la faral say bàkkaar yépp waaw fekk nag condition nga muñ te loolee nga def ko ngir am ngërëmu yàlla fekk nga dëgmal wane woo gannaaw ba mu des ko mu ne lool nag Jibril moo ma ko wax loolu taxawoon nañ ci foofu dellu radiyallahu alayhi salatu wassalaam léegi nag euh, hadis boobu waxoon nañ la foofu loo xam dañ koy waxaat tuuti door a continuer li nga xam ne moom la imam yi wax ku mel ni ñoom imaamul Qurtubi ñoom imaamul Nawawi ñoom al imaam al Haafid ibn Abdul Barr lu jiitu ak ñoom al imaam al Haafid ibn Hajar rahmatullah ala al jamii ne ah kon e, mbir yi kon lii la kene xataayaa yi tukaffaru bil a'maali saaliha ma'al ihtisaab wan niyya fil amal wa anna a'mal al-birri maqbula ah la tukaffiru min adh-dhunubi illa ma bayna al-'abdi wa bayna rabbih fa amma at-tabi'at fala budda fiha min al-qisas waaw ah. al-imam al-hafiz ibn Abd al-Barr al-Andalusi rahimahullah mu ne dañuy jànge ci xadis bi ken gis nga bàkkaar yi des na leen far bil a'mal as-salihah des leen di far ci jëf yu baax yi waaw lu yonent ba lu suñu borom waxoon ca jeexitalu suuratu Huud innal xasanaati yuzhibna sayyi'aat waaw gis nga yu baax yi dañuy yóbbu ñaaw tiif yi dañ koy far dañ koy effacer waaw waaw loolu taxawoon nañ ci booba it kon fa innal xataaya tukaffaru dees na leen far bil a'mal as-salihah ci jëf yu yiw yi waaye ma al ihtisab li yoneen saa sala wax nes naam wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghayru mudbir waaw loolu la ke ne kon jëf yi baax yi day far bakkaar dees koy far ak jëf yu baax yi mais ànd ak nga yaakaar ci yàlla séntu ci yàlla di ci xaar ngërëmu yàlla wan niyya fil amal ak yéene bu baax booy am ci jëf waaw wa anna a'malal birri waaye it ke jëfu mbaax yi maq al maqbula yi nga xam ne dañ koo nangu la tukaffiru du du far min az-zunubi ci bàkkaar yooyu nag illa ma bayna al abdi ah, wa bayna bi li nga lu dul li nekk diggante xaqu ah yàlla la bu nekk bu gàllu ci jaam bi ah julli na nga ko doon defe jaarul yoon de wala am na yoo ci dul woon respecté koor ya naka noonu yi nga xam ne xaqi borom bi la yum la gàll waaw yooyu moom bu dee da dem ci toolu xare faatu fa ànd ak yéene bu baax di yaakaar ngërëmu yàlla wane gan wane woo gannaaw wane dëgmal ñu faat la waaw loolu day far yooyu waaye fa amat tabiat kantaa yi nga xam ne sa diggante yow ak sa mbokki jaam lañu comme yow yiñ lay toppe fala budda fiha min al moom il faut qisaas mooy fayyantoo waaw boo fi jëlee alalu jàmbur mais dem euh, ci toolu xare ñu faat la rek ça ne pas dire que léegi c'est bon waa ji léegi bon yow léegi demal toogi ah voilà parce que waa ji jéggal nañ ko lépp yow nag moom bon pas de chance ah te pas pas de bol ah déet ba waaye loolu mooy lan non faat nañ ko waaye ay mbokkam wala alal yi mu fi bàyyi bala ñu fee miraas kenn di ko miraas moom moomu génn ci ad addina ca toolu xare ba dañuy jël li mu yoral gaa yi delloo par force waaw par force. wala ay mbokkam fayal ko ko wala ku aji aji aji defal yàlla mais loolu moom fekk fayuñu ko day tegu ci bopp ci kaw waaw fala budda fiya min al qisas qaala wa hadha fii daynin waaye nag est ce que affaire bi yëpp lii la <laughs> al imam al hafiz abdul bar moom li mu wax moo gën a matale benn wax mu jeex imaam al-Hafiz uh, kii al-Hafiz Ibn Hajar wax na ko tamit uh, leeral tamit mais imaam Ibn Abdul Bar mu leeral ne kii rek dugg ci affaire bi ne waay après nag lii la léegi nañ xool nañ tax na noonu li xool li imaam al mu Ibn Hajar wax mu ne yustafaadu minhu anna ash-shahaadata laa tukaffiru at-tabi'ata wa hiya laa tamna'u darajata ash-shahaada wa laysa lish-shahaadati maanan illaa an tusbata liman xasalat lahu sawaaban maxsuusa wa tukrimuhu karaamatan zaa'ida wa qad bayyana fil hadiis annahu yukaffiru anhu maa ada tabi'aat fa in kaana lahu amalun saalih kaffarati shahaadatu sayyi'aatihi ghayra tabi'aat wa nafa'ahu amaluhu saalih fi muwaazanati maa alayhi mina tabi'aat wa tabqaa lahu darajatu shahaada xaalisa fa in lam yakun lahu amalun saalih fa huwa tahta al-mashii'a al imam al hafiz ibn Hajar rahimahullah dañuy jànge ci bon avant loolu imam an waxoon na ne hadis bi nag euh, bañ koy gis ci hadis sayna Abu Qatada bi fàttalekol que ni bon yeneen saa saa nag dafa tudd det bor waaye du bor kese bor bi mooy li nga xam ne mooy représenter lépp loo xam ne xàq la boo xam ne nit ki da amal mbokk doomu aadama waaw kay alayhi wassalaam waaw loolu la bor bi mu tudd di représenté mooy kon bakkaar yi mooy lañ wax léegi al imaam al hafiz Abdul Barr laa di ko wax keni day bépp xaq boo xam ne xaq yàlla la bu teg woon sa kaw mataloo ko nga dem to ci toolu xare faat ngir sa borom joxe li gën a mag li ca yow ngir sa borom muy sa dund gi borom bi loolu la lay jéggal bakkaar yi nga xamante ne moo doxoon diggante eh, yow yi nga ko yoreeloon te defoo ko waaye kantaa jaam yi loolu muy tabiaat yi li nga war a toppee sa diggante jaam ak jaam moroomu jaam boobu moom lool faru ko voilà mu ne kon nag loolu la kon dañuy xam ne shahada du dindi yi nga xam ne moom mooy diggante xaq nit ak nit ah. wa ta loolu laa tam naw loolu nag malgré loolu duñ ne waa ji ah am na àq yu meraloon kat ay gaay ay doomu aadama comme moom kon nag euh, loolu day tere mu am darajaay shahid shahid noonu déedéet du ko dindi ah mu ne waaye shahada bu bu mat illaa lu dul mu sax coo xamante ne nii dafa jote euh, ci yool boo xam ne dafa dafa dafa jagoo waaw bu set wecc nekk ba pare am mu nekk loo xam ne dalay yokku teraanga moom sahaada gi mooy fekkoon waa ji ne woon ci lu baax doon def tamit lu baax mu ne xadiis bii nag wane na que ne dina far nag lépp bàkkaar boo xam digganteem ak boroomam la ba des yi nga xam ne mooy tabiat yi muy toppe yi ko nit ñi di toppe yi mu leen yoreel mu ne bu dee nag dafa newoon waa ji daa amoon jëf yu baax <clears throat> yoo xamante ne euh, moom la amoon shahada gi day dindi day day far li nga xam ne mooy bàkkaaram yëpp ba mu des nag yi nga xam ne mooy digganteem ak borom bam def yi ñu koy toppee wa nafa'ahu kanta jëfam ju baax jëm jëfoon avant lool dina ko jaral amalu salih bu boobaa fii muwazanati ma alayhi min na tabiat loolu lan la lu bëgg a mooy waa ji nit ku baax la woon ku intègre ne woon ci diine doon doxal waaye nag sauf que am na ay àqalum yoral ay bokki jullitam bu demee ci toolu xare ngir yàlla remplir condition yonent sab alayhi salaam teg ci kooku dañ koy faral bàkkaaram yëpp léegi nag mu des mais du fa digganteem ak boromam mais yi nga xam ne yu mu yoreel ay mbokki jaamam la lool du ko far léegi nag jëpp yu baax yi nga xam ne moom la newee woon nekkoon ku baax doon def jàkka doon def lii doon dox mbokk doon def yooyu baax yi rek eh, doon lool ndax yooyu nag bu boobaa nag yooyu nag moom la ñuy teg ci balance yi kooku dina xaw contre contrebalancer li nga xam ne mooy tabi'at yi ndax tabi'at yi bu ko gaa yi laajee xam nga yonent saa salaam nee na boobu bés boobu moom euh, nit ki euh, bu dee da ngaa yoreel bor kenn wala boog ay ay ay ay yuñ la toppe yum la war a fa yoo ko war a fay mais yu xadu min xasanaatihi ah, ci sa yu baax yi la ñuy jël di leen jox. waaw bu dee say yu xasanaat jeex na say yu baax jeex na ñu jël ñoom seen yu bon di la ko yeex di la ko sëf waaw waaw mooy ki nga xam ne day ñëw waqad shatama hada fekk ŋàññ ne kii wa daraba hada wa akala mala hada wa safaka dama hada kooku mu doon wax waaw nga xam ne mooy ki perte ki ñu saisir dëgg-dëgg ñëw àllaaxira indaaley julli ay woor ay yëpp waaye nag ah sa ŋàññoon na kii dóoroon na kii Euh, xasoon na kii tuuroon na deretu kii mu ñëw foofu amul dara lu ko borom bi jéggale mu ñëw nag ah ndax lool xaq ñooñu la léegi nag nan lay faye yow ma laa ma laa yanfa'u maalun la borom bi wax waaw bés la boo xamante ne nii alal ak ay doom du ñu fa jariñe noonu waaw illaa lulul man ata allah bi qalbin salim ku indil yàlla xool boo xam ne dafa mucc ci yi mu wax noonu waaw léegi nag boo ñëwee amoo yow sa créance yi kenn du leen ne bon c'est pas grave non non yu baax yi li ñuy jël sa julli sa woor yooyee ak sa dem Makka yooyee ak sa umraat yi la ñuy jël di leen jox ba kera ñoom sa créance yi di matal léegi nag bu ñu matalee alhamdulillah waaw bu dee mataluñ nag ñu jël ñoom seeni bàkkaar di la ko sëf wal iyaazu billah loolu nag la naan la bu dee waa ji fekkoon na moom yeneen yu baax yu mu def mu dem ci toolu xare faatu moom toolu xare bam dem faatu rek da koy faral ay bàkkaaram digganteem ak boromam mais yi nga xamante ne comme yi nga xam ne da ko tooñoon ay mbokki jaamam ak yu mu leen yoreel bu boobaa yu baax yeneen yi dinañ ko mën a comme que dañuy jël ci yu baax yi di ko jox loolu bu ko defee loolu dina contrebalancer lee dina tax mu mën a fay yooyee waaye nag mu ne waaw waaye nag mu ne ah mais bu dee nag waa ji amul yooyu quoi waaw bu dee nag mooy waa ji amul baax ah. waaw ah. kooku saay daay fowul baax de waaw mu ne te kooku mooy ki ñu wax sànq après darajaay shahada day reste ci moom ndax yu baaxam yi day mën a contrebalancer neen mu mu mu sell ci moom fa in lam yakun lahu amalun salih waa bu dee nag waa ji defu foon lu baax avant muy ñëw ci xare bi nii sawaay ku ne moo dàqatooñ amal na ñi ay kii def na lii def na lii def na lii mu ñëw léegi digganteem ak boroomam àq ya nga xam ne matalu ko te façon mel noonu àq boroomam du ko matal boroom bi da koy jéggal waaye nag mu des yi nga xam ne nag ay mbokki jullutab la tooñ mu ne bu boobaa nag day nekk ci mashiatullah day nekk ci suufu mashia léegi dañ lay wax ne la imaam li nga xamante ni lii la imaam al-Hafiz Ibn Hajar li nga xamante ne nii mooy <laughs> euh, li gën a leer mooy li al imaam ibn Abdul Bar wax ah mooy ginnaaw gi waa léegi mooy li ñu doon wax sànq ne taxawal ñu xool li imaam al kii wax al haafid ibn Hajar léegi al imaam ibn Abdul Bar bim ne fa amma tabi'at fala budda fiha min al qisas mu ne qaala wa hadha fi daynin taraka lahu wafa'an wa lam yusibhu loolu nag mooy ci parce que parce que loolu laa doon wax naan bu bor bàkkaar la ñoo ne bor du ah. Ah bor du bàkkaar te lii imaam Ibn Abdul di wax nañ wax li mu wax ba pare voilà après dinaa ñëw ci loolu <laughs> du façon bor yëpp mooy bàkkaar dëgg la am na façon bor yoo xam ne bàkkaar la te yonent bay saa saam dinañu ko leeral léegi na xool li al imaam al hafiz Ibn Abdul daal di wax rahimahullah mu ne nag kanta fa amma tabi'at kon fala budda fiya min al qisas ah, kanta yi nga xam ne moom la la jaam yi di toppee yow jaam bi loolu fokk ngeen fayantoo da ci yam ah xaala mu ne wa hada lii nag fii daynin ci ñuy wax nag mooy ci bor bi nga xam ne taraka lahu wafa a waa ji ba muy génn àddina ba muy dem di xare ji bàyyi na loo xam ne luñ koy faye la